du ci am benn bàkkaar ndax aji yoon ak ci yoonal na loolu sallallahu taala alayhi wa sallam ak dañoo ñëw ngir won nu yoon bu xam am martin yaatim bi nga xamee ne gannaaw jaam la woon te jaam yëpp amuñu ku leen ci meral amuñu ku leen di fajul amuñu ku leen di aar ba kenn du leen laal màkk bi nga xam ne ne bokk na ci ñu njëkk a tuub te sang yi màkk yi fas ko yéenee mbugal ba mu bàyyi bañ koy teg ba di ko teg loo xam ne génn na xelam naan ko saagaal Muhammad ba mu benn bis mu saaga ko ba mu ci jógee tiit tiit mu doy ko bi mu dikkee ne sallallahu alayhi wa sallam man de alxuraan mu ne ko alxuraan bu ñu ca delloo dellu ja ay alxuraan ci wàcc ne man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allah képp koo xam ne gëm nga yàlla ba noppi weddi ko waaye waxuma ki nga xam ne dañ koo forcé ba mu wax li mu wax te ba mu koy wax xolam nekku ca xolam ma nga des ci gëm ga fa mu tëddoon ci ngëm fa la des gémmiñam rek a wax kooku waxuñu ko waaye bi nga xam ne kéefar dafa ubbiku ci xolam ñu yàlla mere na leen te mbugal mu mag nga leen di xaar te Ahmadu Bamba loolu du atteem loolu moo doon atteem ñooñee mu àndaloon ndax bu ñu deful woon noonu dañoo xaru ndax daañu leen rey buñu dundee ba faaw ñu dee moom nag bu signé woon loolee ñu signé l'islam fay nan la def dafa laaj xalima gu mus la bind fen nañ ma indil xalima gu mus la bind fen ñu indil ko pilim bu bees dàq mu bind ci ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lu tax lu borom azza wa jalla rabbul izzati daf ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul placé wu ko rangu awliya ya daf ko placé ca rangu yi ñu tànn ñuy juróom ñu gën a foor ci ñaar fukki junni yi ak nit junni ak téeméer junni ak nit téeméer ñi ak fukk ak ñett ñi juróom ñi ci gën a foor ñooy ulul azmi mu ne ko muñal ni ñooñu muñe woon mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam Ibrahima xalilullah alayhi salaatu wasalaam Muusa kalimullah alayhi salaatu wasalaam ak ay saa ruux la alayhi salaatu wasalaam ak Nuux alayhi salaatu wasalaam mu ne ko muñal ni gaañu ñu mu ñëwoon bu nekk xam ne ñooñu li ñu dajal ci ay tiis bi ñu ko waxee loolu mu jëfee na ñooñu jëfee bu ñu yokk ak mukk ndax Muusa alayhi salaatu wasalaam bi ñu koy yëgal ci ulul azmi mooy bi mu ànd ak ñu néew Firawna ànd ak mbooloo mu bari mu génn Misra jëm Palestine ñu topp leen bi ñu leen toppee ba jot leen ñu àndoon ak Moussa alayhi salaatu wasalaam gees seen gannaaw gis Firawna ak i lëlam ñu xool seen kanam gis géej amul yoon amul pom ñu ne falammaa tara al-jam'aan ni qaala ashaabu Moussa innaa la mudrakuuna ñu àndoon ak Moussa ah, ñun de jot nañu ne daañu ñu jot Moussa ne kallaa inna ma'iya rabbii sayahdini déedéet maa ngi ànd ak yàlla te dana ma jaarale yoon hmm. foofu nga xam ne xol yépp yox yoxi nañu Moussa alayhi salaatu wasalaam ak gëmam yàlla gën a yokku lool foofa lañ ko yéegale ci ulul azmi ku nekk dégg nga wala nga xam wala nga bind gis fu ñu bind ne Cheikh Ahmadou Bamba lu mbir mët a réy réy dafay tax gëmam gën a yokk mu gën a wóolu yàlla foofu faw mu dajee tiis yu noonu ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ashaddu nnaasi balaa an al anbiyaau summa al amsalu fal amsal ñi ëpp balaa ak musiba yu leen yàlla teg ci àdduna mooy yonent yi gannaaw yonent yi ñëpp gën seen gannaaw ña ca topp seen gannaaw ña ca topp. Cheikh Ahmad Bamba pexe muñ ko mas a digal ne ko nga def ko mu ne ranitu billahi anil arbaabi wa bi muhammadin anil asbaabi. naa ya doyloo naa yàlla du ma sax benn sabab maanaam benn moyen menn pexe soxlawuma ko yàlla laa doyloo. te sabab yépp itam tànn naa ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam lu ma ñu may bëgg nga ko mu mel ne Ibrahima moom itam bokk ci ulul asmi bi nga xam ne Namruud ibnu Kanaan def na ko ca Maqda fekk gas na kàmb bu kenn xamul fu mu yemi sotti ca mat ba mu kawe mu ko ba xam ne njanaaw dox diggante mu asamaan daanu ca ñu def ko ci mbaq bi sànni ko muy xalambaayu bu ci kàmb safara ga Sidna Jibril dogale ko ci diggante bi ne ko ndax ma fay safara wi mu ne ko yàlla la yónni mu ne ko déedéet mu ne ko aw ma soxla ci yow yàlla doy na ma te xam na sama xaal kooku ci ulul azmi la bokk ulul azmi daa iman noonu la ñu mel seen iman dafa jaxatoog seen yàpp ak seen deret ak seen yax ko ci jàppoon rey ko ba mu dee nga taal ko ba mu tàkk ngay jëri doom ba da nga mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ku demee noonu fekk fi mbooloo ay doomi soxna nekk ci ca doon ñëpp suñu borom tànn ko ci mooy nazaani min al wara al baaqi al qadim allamahum bi annani bi annani abdul qadim suñu borom daf ma nocci ci biir mbindeef yi daf ma cee soqi daf ma cee tànn maanaam daf ma fa jële ma ci seen biir xamal leen ne kii mooy ki ma jagleel gi nga xam ne moom laa tànn ci mbindeef yi moom laa ko jagleel mu di ko liggéeyal loolu tax noon yi ëpp doole ci noon yi ëpp ci jaay jaay ëpp ci pexe liiw doog moom ba songoog moom ba def lépp lu ñu mënoon mu dellu fi ne fam newoon mel na meloon di bañ lam bañoon ñoom ñoo dellu gannaaw waaye delluwul gannaaw ñoo dem ba ku nekk dégg na ay yonent yoo xam ne ci dogal sama borom seeni bañ rey nañ leen Yaxya ibnu Zakariya dañoo dagg boppam Zakaria baayam di koy yëfar yi toppee muy dem ci digalal yàlla bay jéggi aw tund romb garab seytaane soppiliku jëmm ne ko yow mi nga xam ne yonent bi yàlla nga yaawutu yàlla ci kaw suuf loo digal loola topp sa ndigal neel garab gi xaral mu xar nga dugg ci biir ne ko neel képp mu ne képp a garab gi xaral garab ba muy dugg di gis ne nuur ca laf mbub ma ba mu ne garab gi neel képp mu bàyyi laf mën a laaj ci suuf bi ko gaa ñu bëggee rox mu ne eh ñëw leen mu ngi nii xoolal laf mbub maa ngi ne ñu dellu wuti si dale ko ca kaw bopp garab ga di ko siyee ba agsi ci bopp bi xar ko ba xar dënn bi xar baat bi bi ñu tolloo ca xol ba muy bëgg a wax suñu borom yebal jibril ne ko waxtu wu ne um rek ma far turam ci diiwaanu yonante yi mu ne parce que ñu xar ko ba garab gi ne laññi bii laf daanu fi bii laf daanu fi moom itam wii ngaal ànd ak wii laf wii ngaal ànd ak wii laf Cheikh Amadou Bamba dafay nit koo xam ne ak muñam dafa kawe ba tey muñu nit ñi muñ danaa ko waxtaane ci bëccëg ñetti martaba la xëy na nu àgg ci waaye muñam dafa tax lépp lu mu xam ne lii nameeru yàlla la seetatu ci dara lu dul def ko buñ seetee fu mu def fu mu def kéemaan itam te jubluwul kéemaan nga ci lu jëm ci ku bëgg a dox digganteem ak ndigalal yàlla dong lay doon. am na góor bu ñuy wax Babacar Niang parce que dañuy waxtaan nee na moom bàyyam gendarme la woon bokkoon na ci ñu jëlee woon sëñ bi ci jeewal nee na am na jamono bis xam ne. dañoo dox ba war a yendu ñu wàcc ci karkaram tubaab yi noppalu di nelaw ak gendarme yi nee bi nga xam ne ne waxtu tisbaar a nga xaw a jege ñu jóg fab ndax li mu defoon ndox di jàpp ñoo xam ne tubaab yi itam fas nañu yéene jóg te sëñ bi du dem mukk te jàpp te julliwul taalibe yi ñu doon xamuñu kaamil sax ngir mu daan daf ko daan fas ci sagar wokk mu bëm mi yëkkati ñaari loxo yi mel ne ku fudd ba nga janook saraw yi foog taal yi képp ku fa neewaan xamuñu dañoo neew xamuñu dañoo xam xamuñu dañoo dee ci képp ku bokkul di taalibeer ba mu julli ba def lawraatam bi mu war a def yëpp ba mu nee aha bismillah lim jë moo yee ñëpp ci lañ dal di ci seen pexe yu bari tubaab yi naka jëkk ñaw lañu dañu daan sàkk ay ndaw yoo xam ne seeni agent secret lañu jébbalu gu bari gi ak ziyaare gu bari gi ñu daan dem ñu leen ci rax ci biir ñu nuróog nit ñi kenn mënu leen a xàmmee ndekete bu ñu demee dañuy seet rek lu fa am bokk na ci li ci archive yi ci ay rapport yoo xam ne ay administrateur ñoo ko doon bind administrateur yu jur béjjéer rawatina ay yoon koo xam ne dañ la yebal nga war a nekk agent secret boo àndee ci mbooloo mi lu mbooloo mi bari bari bu ñu nuyoo ba mu yeewee dana yëri ñëpp ne ba mu def diw mii na am na toog xaar fu mu ko fekk mooy ka ñeebal boo xamee ne ñoo ne dem nañ ba mu wér bu ne nit ki loxo ne soo demee nga ne ka la yónni na xelam dal bokku maa ñoom lu ma bëgg la ma bëgg xamuñu ko la ñu bëgg soxla wu ma ko bu fekkee ne dañoo tiit wala dañoo maa ragal du ma leen fetal mukk ndax aw ma ci ñoom soxla bu ko defee kooku day tàmbale foofa di lox di lox ba bu demee dootu nangoo dellu si mukk keneen la ñuy waaye dootu doon moom mu nekkoon koo xam ne jaasi la ci biir jaasi suñu borom yi yi mu namoon bañ ñaw mu denc ko muy li ñuy wax mu jett dul mi hadis am na hadis bu wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne woon na suñu borom dana yebal ci bépp bopp téeméeri at di fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee xam ne dana bee salaat diine ji naa wax ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiiñ mujjati doone yooyu yëpp maa ngi foofu waaye xadis bi ko ñaareel tey jimbi mbiram moo di tuuba li man balaxal ne ak radat baadal alfi texe ñeel nag ka jot ñeenteelu téeméer ba gannaaw junni ñeenteelu téeméer bi gannaaw junni mooy xarnu bi sëñ tuuba doon dundee mu doon ku ragal yàlla baraw ci ñëpp di ko sàmm baraw ci ñëpp di ko jub baraw ci ñëpp di ku yeewu ku am xel ba raw ci di ko xam a di ko bëgg boromam ba di ko am yaqin maanaam ak wóolute wóolu boromam ba raw di ko dogu ba raw di ko takku ba raw ñëpp di ko kertawoo boromam ba raw di ko lelat ba raw di ko tabe di ko bari njariñ mel ne bi di ko mën a muñ di ko bari njàmbaar di nit ku dëggu te dëggu yéene yéene jaam yàlla yëpp yiw nga xam ne moo doon dayob day ci sellal ngir yàlla suñu borom nas xol yépp ak ruu yi jox ko ba faw nga xam ne ak farloom dafa jaaxal farlukat yi xam ne dafa yomb taxaabu ni dafa mel ne ci moom ëllëg la suñu borom ne ne innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban daa ñu nett li man dellu ci gannaaw tuuti pour nit koo xam ne mën naa ko tudd waaye moo ko tudd jamono yi nga xam ne wuute na ak lenn ci àttekat ci jamonoy Lat Joor ci jaam yi nga xam ne moo daan am ci réew mi nga xam ne ceddo yi dañ daan dawal seeni fas di jàpp ay nit di jaay sëriñ soosa ubbee woon yi ak ñi leen topp ne jaam yooyu dagan na ndax sere sharia nangu na njàpp muy gone gu néewi ak tontu ca ne déedéet jaam yooyu xam ne fasa ko daw day takkul sëy deful asaka ajul makka sarxewul wala ajiye ndax daganul ba damay wax rek xam ne moom itteel ci xista bi ba Lat Joor bëggee xam ana kan moo wax xale bi wala fëri yi ubbee woon bis ba mu wootee mbooloo mi teew ñu di ko nit mu xaw a ñu naan xale ba day ak séegul ba ñu séen ko ne waajaa nga lay ñëw ndikk ba xaw leen a jege wan leen gannaaw tàmbali jàpp fekk tax la yoroon def ca ndox mu jàppee ba noppi daal di kàbbar waxtu wala diggante tisbaar ak takkusaan ba mu kàbbaree ba noppi julli ba àggale di ñaan am jëmm ju jógee ca mbooloo ma mën naa ne diwél ci ni ko waxee waaxu ba àgg moom ne ko yow mi dey ci na nga ko waxee waxin wu rafet say teggin des na kilifa yi day nii woo la boo ñëpp ñëw nga toog ba waxtu yi nga ñëw dikk ba toll fii ak si woo xanaa ne yaa ngi jàpp ko julli te man ngi fii seytaane ndax ma ban waxtu ngay julli tisbaar wéy na te takkusaan jotagul ne ko woon ràjj Cheikh Ahmadou bi nga xamee ne tubaab yi ci la yàlla boole woon ak moom ci géej gi ba ñu tàggoog moom ba nga xam ne moo fa bàyyi boppam ci njaboot gi ña dem fa moom te sàkku woon mu ñëw bañ xamee ne moo fa bàyyi boppam mu ne leen du ma dem léegi ndax bis ba ma diw woomee fekk na am lu ma sama borom joxoon naqari gëm ma xaw a naqari tuuti ci sama xol suñu borom nangu loola la du ma demaat léegi fekk fa diw moom wala ku mel ne moom mu wong ma wala mu def ma lu mel ne wong mu di ma naqari suñu borom ma nanguwaat bala maa def damay toog fii ba mbindeef mu ñu bind mënatuma def lu ma naqari ma soog a dem loolu ko fa waaye ci jamono yi ko bopp di waŋ demoon na ba ñoom ñi bëgg adduna ba ku bëggul adduna jëmuloo ci sàkku adduna alal wala teraanga ñu ne dox nga mu ne xaalu safihun li sarfi an humu basri nit ki ne ñu man dox laa ndax ñàkk xool bi ma ñàkk xool li ñuy xool ñoom waaye booba li taxoon dafa doon jëmm joo xam ne suñu borom daf ko féete woo te may ci dara ak cër leneen lu dul yàlla amu ci cër muy wàllu yàlla kese kooku mooy jëmm jooju nga xam ne suñu borom def na mu soxlaal nit ñi ci xarnu gi yépp xam ne boo ko jegee ak loo mën a doon ak loo mën a amee nga xeeb sa bopp ci wetam ak loo mën a amee jëmm la joo xam ne mënu la tawat ba xolam dara ne ca deng deng wala mu wàññi fu la meloon wala fa mu tëddoon mu yëngu lu bon bon wala mu wàññi ci jaamu yàlla dara muy tawat muy mbir mu rëy muy lu mën doon na jëmm ju ko jege ju ma nekk li ne ci njaal benam mas na tawat tawat ju metti ba nga xam ne daanaka mënu la yëkkati boppam waaye waxtu wu ñu noot noddee day tàggoog sabam di def bër bër bër ba nga xam ne rek dañu ñëw téye ko ko wekk ak fonk bu mu ko fonk bu déggee ashhadu an la ilaha illallah fàtte tawat ji fàtte néew doole gi fàtte lépp lu mu mën a ànd ànd njàpp fu mu toll mu ngi njàpp waaye du kàbbar mu te jàppatul njàpp mu doole ndax nee na buur boor lañ ko jox kenn du ko jox yàpp fanaan du toog mukk te jubluwul penku du toog mukk te kaamil alxuraan nekkul ci kanamam du toog mukk te àndul ak nga xam ne jëf yi nit ñi jëf muy jëfe aada moom jëfi jaamu yàlla amul benn jëf xam ne jëfu aada la koy jëfe du lekk ngir xiif du naan ngir mar du nopp lu nit ngir sonn defe lépp lu mu def ngërëmal yàlla la cay wut te daf koy def ngir mën a yeesaat ba jaamu boromam noonu la soree woon lépp lu yàlla tere béréb doo xam ne sàkket bu dox diggante ma nit ñi dafa mën a dégg ñaar ñuy wax ñi la ñuy wax ñi di ko jëmale ci seen moroomum jaam muy li ñu tuddee jëw béréb ba ñu toogoon jëlale naa ñoom waaye dafa gaslu ñu gas kan mu xóot waa ko suuf sépp sànni ca suuf su bees dañ ca tax taxal ko ca kaw jàng lu fa nangami kaamil ngir far lu bon rek bu ma saan waare waareem bu joxal boobu doomu aadama ji fa nekk dootoo bëgg dara ci àdduna du toog mukk di waxtaan waxtaanam bépp mooy xam le yàlla fàttali nit traayu bàmmeel ak yomal xiyaam ak tiis yàgg la fa am ak luy tax nit ñi xam gën ci nit ak luy tax ñu sopp ko waaye amul woon sañ-sañ toog di wax toogaay bu yàgg am na lu koy fàttali wëllëri mu fasal doon bu ko defee day daal di bërëb ne irji'u ila rabbikum dellu leen ci daal di tëj buntam dem waxam day wéy ci xol ki muy waxal tontu lu mu tontu day mel ni kanam gu tàkk wala gën gu wàcc asamaan ndax wax kàddoom yépp ca yàlla lay jóge muy lu mu wax ci gémmiñam muy lu mu bind naka noonu ubbee yi mu ubbee ak leneen lu mu ubbee nekk ki mu nekkoon ci kaw suuf dafa doonoon yërmande yàlla joo xam ne barke ba làmb ne képp kuy dox képp ku ko jege ak béréb yamu daan dëgg tànkam day laabal xoli bindeef yi di ko raxas di xam ne jaww yu barke la di jaww yu yërmande yàlla di jaww ju laab set yoo xam ne day ramoo ay ngëneelam kenn mënu koo takk te ngëneel yëpp yu lu ci nekk lu néew la ci jaam yi ci biir ak ci bitti ci xel ak ci xol xool ko nag day jeexital ci xoli doomu aadama yi ndax boo ko dee xool yaa ngi jaamu yàlla jaamu bu mag boo xam ne leen gën a jaamu mënu koo remplacer ay xikkamam dafa bari ba du jeex dafa toll woon ci maqaama mahbubiya maanaam ki yàlla bëgg jaam bi yàlla bëgg ba bëgg léppam gërëm léppam nangu léppam dem dayo gi mu demoon dayo ci ngëneel yi zahir sax dafa jaaxaloon nit muy xam-xam bi nga xam doomu aadama yi dañ koy sàkku di ko jàng tubaab yi sax yéemoon nañ ko ci ku ñuy wax Paul Marty nee na l'instruction d'Amadou Bamba plante au-dessus de l'agrégation ba ci alxuraan ci doomi soxna yi jàng di ko wattu daf leen ci daan wani kéemaan ci kaw man ko rek ni ko doomi soxna yi ma ne lu bokk ak la nga xam ne daf koy dikkal muy jamono yoo xam ne boo ko joxee kaamil bi mu teg ko ci kaw mbagam déglu xaraf yi ni ñuy sàbbaa benn sabba bu ci manqué xam ne xaraf sàngam des na mu ne seetal sar sàngam xët sàngam laaya sàngam baat sàngam des na daf daan jëfandikoo lépp lu yàlla bind ci kaw ngir jubal jaam ñi yàlla lay toxale ay waxamati jëfam moo tax du juum mukk bu fekkee ne war nga ko gannaaw ak loo mën a amee na la leer ne xeeti waru lu bari la te kenn mënu koo takk ndax bu nu seetee li nga xam ne mooy muccal doomu aadama ci gannaaw bu ci jëlee waa ju mel noonu nga daje moom mooy xam ak jëfe xam wenn yoon la ci yoon yi jëm ci yàlla nga xam ne mu ngi bare ne nooy bindeef yi waaye dafa am xatar maanaam dafa am danger moom xam ak jëfe nee na in lam tulaaqi muslihan fa taktafi bima bihi nafsa xiyaaru salafi boo dajewul ak waa ja yàlla defal loolu mu mën laa ko na nga xeet li salafu saalih maanaam gaa ñu baax ñi li ñu fi weesu woon li ñu fi bàyyi woon bind ko nga topp ca jéem koo xam te jëfe ko loolu ci boppam moom lay wax ne am na xatar xam-xam wut ko ba xam ba noppi nag di jëfe wenn yoon la ci yoon yoo xam ne ñu ngi bare ne nooyi bindee ci yoon yi jëm ci yàlla waaye li muy biib ma jógu fa moo di ku ñu wax birsi ak ku ñu wax balaan munu baawura jëmm la joo xam ne ci ragal yàlla ak ku farloom dafa génnoon dëkk yi dem ca àll ba seet ba wéet bu amum lëm mu dugg ca biir di jaamu yàlla rek du def dara du gis kenn mën laa nettali xista bi nga xam ne fii la ko Iblis jaarale ci pexeem ba jàddloo ko murtatloo ko mu gën yoonu texe dugg ci yoonu texe bi waaye dafay gudd te waxtaan wi yàgg na mën naa am ci laaj yi ñu dem ci gannaaw bi sis moom balaa bi nu baa war a di ku bari xam-xam loolu daañu wax ne ñetti téeméeri aalim ñetti junni aalim daanañ teewe ak jotaayam mu di leen yéem ci xam-xam nee ñu demoon na ci kat ko ba su téere asamaan seen arasa waaye ci maandu suñu borom alguna bokk ci way texee di ñi dem na ba saxal ne yàlla amul xamal yu am sëñ Moussa Ka ba tey am na fu mu bindee naan ba man ankaral ak paaba bi la ilmi qul lahu misaalan mbirum bala ama xam-xam jarul tam wa man sadda anhum bi tasahudi qul lahu misaalan mbirum bis ci aw daj la daa lëmu képp koo xam ne weddi nga xutbul xaw fi ngir sa xam-xam bu bare ak ak farloog sa ragal yàlla seet loolu mbirum bala nga xam ne xam-xam jarul daw wa tax seen beneen lëpp naa te muslahan fal taktafi bi ma bihi nafsa xiyaar salaf ba tey jaam yi nga xam ne dañoo jóg ne dañuy gindi mbindeef yi dañ leen di àggale ci yàlla lu caa bii ni ñoo mat la woote moom la léebu ne fa laysa kulla ma kulla ma tara mu dawwara saa kan wa laysa kullu daw in qamara du jaage ni lépp loo gis mu ko dimbalu rek diw bong bong du jaage ni lépp luy leer di weer kon nag du waa ju nekk moo mel ne mooy doon sëñ Tuuba wala moo mel ne moom kon xam ak jëfe yoon la woo xam ne doomu aadama mën na cee dem ba àgg ci lu ñu tuddee ak siddiqiya ak siddiqiyatul usma martaba la bu nekk diggante al wilaaya ak nubuwatu tashriya waaye itam doomu aadama dana jaar yoon woowu ba jàkk benn jàkk bu mel ni bi Balaam jàddoon ndax Balaam ibnu Baawura ñu toppoon Suleymaan alayhi salaatu wasalaam la àndoon na faat keneen ku ñuy wax Aatif ibnu Barxiya Aatif ibnu Barxiya yërmande suñu borom dafa jikk ci moom ba tax ak pakk yi ko fil ak njuumte yi mu juum yépp gannaaw daf daan am ci san borom mu ko xéewalee suñu borom musal na ko ba sellal lu mujjëm balaa nu euh, baa war a mësula sant suñu borom ci génn xéewal ci maanu suñu borom alal na ko mu torox kon ba tey li ñu tuddee ilhaad mooy dem ba wedd nekk na ci biir wéet di sikkar tur yàlla nekk na ci biir xam ba gën a xam bindee yëpp yi wër la nga yee ba nga gis sa bopp billah dana xam ne ne suñu borom dafa am coobareem lu jaam bi xamul dafa mas a am benn taalibi buy waxtaan ak sëriñ ba ne ko man day nag ma ñaanal damaa ragal bàkkaar ndax bàkkaar daal lu bon lañ si naanet ko bàkkaar day jëru la ragal mu ne ko ah mu ne ko bàkkaar boo ko baalee baa ko baloo ñu baal la ko li jaaral ragal la suñu borom bind ca àlluwa ja te du ko far mukk te xamuloolu mu doon ndax suñu borom si Ahmadu Bamba nee na si alatuhu daqiqatun laysa tara a laha alladi tadabbara a fi leyli nahaarahu kama yuriju fi nahaari leylam azlama jëf suñu borom boo ko dee seetlu lu rëdd la lu sew la lu lënd la ku ko seetlu doo xam nan la koy jëfee day tàbbal guddi ci bëccëg di tàbbal bëccëg ci guddi day génne ndund ci ndee di génne ndee ci ndund. waaye rek daañu leen nekk ne Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu jaamu su borom ba àgg ci àgguwaay bu kawe diis am na xar bu ëpp ba mu wër bëtiku si jëm ni ko yow Abdul Qadir Jilani man sa gërëm naa la daganalal naa la lu ma tere woon mu teel ni ko ixsa yàlla añ la far yow ku ñu rëbb gi. li dellu ne toog ba toll ne mbot di tëddal ba ak si moom ne ko yow noo ma xamee man day pexe mii réeral naa ci lu ma juróom-ñaar fukki wàll yow nan nga ma mu ne ko benn sama bu du daganal mukk lu mu tere fa inna allaha la yamuru bil fahsha ñaar sama borom boo boo dee dégg waxam sa nopp rek du ko dégg sa mboole mi cëre koy dégg ba ci sa karam yaram doo xam fu mu la féete wet bu ne la lay féete te yow bu nga waxee yaa ngi ma féete kaw te sama nopp rek a dégg ma dal di xam ne yaay taxakat bi yaay ku ñu rëbbati yaay noonu yàlla ma ne la ixsa yàlla ayin ba tey Cheikh Abdul Qadir Jilaani moom radiyallahu anhu nee na xam ci xam gi mu xam yàlla ak coobare sañ-sañ bi yàlla am ba nga xam ne lu ko soog def ragalul kenn yéemul kenn kenn jaaxadu ko mu bind jaam ñëpp ci kaw jàmm ci nekk mu àtte ci yow la ko soob te benn mi def du ko mën a faj nee na sama borom jox dama ñeent fukki kóolute yoo xam ne sax dara du ma ci tàbbal la neexul ak texe rek ak sama ngërëm laa la lëkkaleel waaye nee xam gi mu xam kàttanu yàlla ak sañ-sañam ak lu ko neex def tax na loolu taxul xelam dal gannaaw waxtaan ci bëccëg ne ci Abu Yazid daana def ci xam gi mu xam yàlla moom it ak ni mu xamee seytaane ni ko suñu borom le waxtu wu jàppee ba jëm ci jàkka ji war a julli ci day ragal saa borom ci maandoom sànq ko ba mu bàyyi lislaam dugg ci diine yi nasaraan ba tax na day mel ne dafa takk li ñuy wax gunnaar mooy écharpe bi la bay takk yeneen ki ne xam gi mu xam ni suñu borom mën a wëlbatee xol yi sëñ Tuubaa nee na yàllaahu yaa muqallibal qulubi walbati gi mu gaaw a walbatee xol yi ca nam ko soobe tax na bu xamoon jënn jëmm ci gëm yàlla ak farlu ak baax ak sawar ci lu jëm ci yàlla ak bañ lu bon mu xam ko ci loolu lu mat ñeent fukki at ñu ànd benn jiit la dugg ci jàkka kooku jiitu ko bopp benn kenn rek dox seen diggante mu ak mu fekk ko mu dee tax mu mën a dogu ne dee na ci tawxiid lu tax mu mën a dogu ne kooku dee na ci tawxiid ndax xam du mu xam kattanu suñu borom ak ni ak ah, ni sallallahu alayhi wa sallam waxee ne qalbul mumini bayna asbaayni min asaabi rahman xolu mu ngi nekk ci diggante ñaari baaraam ci baaraam yi suñu borom tabaraka wa taala ba ku la gën a jege yàlla gën la ko ragal gën laa wóolooti wax ne ci xare Badar bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci aris ba mook Sidina Abu tàllal borom loxoom yi di ko ñaan ndax booba yéefar yi junni lañu ak lu topp jullit ñi di ñetti téeméer mu naan suñu borom ndigal la nga ma digaloon maanaam déel ba nga ma digaloon ba nga ma déeloon ne ma danaa la dimbali ci ay malaayka teewal ko ndax fi mu ne kat jullit bi bu ñu leen bu ñu alkootee bu ñu leen reyee kenn dootu la jàmm ci kaw suuf di toroxlu di ñaan borom bi ba lambaay gi newoon ci kaw mbaggam yi wadd na Abubakar for ko tegaatal ko ci kaw mbagg yi ne ko sooy boo def ndànk sa borom nangu na sa ñaan xam na ne sidna Abubakar xamul dara yonent bi xamul lépp lu mu xam yonent bi ko gën a xam ndax moom xam na ci moom la ko xamee waaye loolu yi mu xam ne suñu borom nangu na ñaan bi yonent bi dafa xam lu ko weesu dafa gis pays ba nga xam ne mooy xadratul qudrat nga xam ne kattanu suñu borom ma fa nekk ak lépp lu ko soog jëf ba lim ko dëral su ko neexee sax bañ koo def te du tax waxam dañ te du tax dara wàññi ko ci nguuram gi loolee la jàll moo tax xelam dal mën na la ku la gën a jege pays ba moo la gën a bari tiis ci àdduna moo la a ragal yàlla moo la gën lu mu la sant nag ne la wax ko ak man mucc na faw nga wax ko te loolu moom dañ ndax moo la wax waa ji balay àgg martaba yooyu tollu bay wax iblis jaxta yaa la yi nu nga xam ne du am fenn fu mu la mën a jaar am na tolluwaay jaarwaay yi muy jaar moom jëmm ci dem ci li ñuy wax ilmul yaqin ak li ñuy wax aynul yaqin ak li ñuy wax xaqul yaqin misaaloon naa ko ci communication ba ca Paris buñ ko dee misaal ilmul yaqini mooy nit ki ni mu xamee ci yàlla mooy ni ko aarifoona billahi yi waxe li ko sallallahu alayhi wa mu jàng ko ba xam ko gëm ko ba jeneer ko ci xolam mu wóolu ko itam mooy ilmul yaqin ilmul yaqin di ki nga xam ne ni mu xamee yàlla bu ñu ko doon misaal ci ak sépp bu safara buy tàkk ku njëkk ci mi ngi mel ne dafa taxaw fële seen ko lekkat day lakke te su jegee ñax wala bant daf koy lekk ba mu jeex boo ca defee ndox mu tàngal ko ba mu bax ba mu xam mboolem luy meloy safara waaye ak bu jël aji ñaareel ji borom xam aynul yaqin mel ne xam ne dafa dem ba àgg ci safara yi teg ci loxoom mu lekk ko mu gis ni mu mel nga xam ne kenn nekk lu ko dara moo gisal boppam borom xaqul yaqin bi aji mooy ki xam ne dafa dem ba ñu sànni ko ci safara yi ba nga xam ne adduna ji li mbindeef yàlla yi bari bari li duñ di yaar yaar gisatu ci lu dul safara yëgatu ci lu dul tàngaayu safara wi fàtte ne lépp xamatul dara lu dul safara yaa bi nga xam ne dem na ba suux ci boromam ba lax ci ba nga xam ne yëgatul dara dara xamatul dara lu dul boromam moo toll ci xàqul yàqi bi kooku itam àggagul ci martaba bi sëñ Tuubaa waxee bay yooyu may bëgg a wax d'accord ndax al yaqin ba tey ci la maratib yi rawante sallallahu taala wa sallam nee na law a Isa yaqinan la masha ala al maa'i aw la masha ala al hawaa'i kama qaala alayhi salaatu wa salaam yonent yàlla Isa salaam su wóorutee yokkuwaan tuuti rek day jaar ci jaww ji ni ci wala day jaar ci ndox mi di dox nit ñi dañuy def ñu ne ba Bamba sànni woon na deram ci ndox mi te bu ko bu noppee jaar ci ndox mi ba dem mu jaar ci jaww ji ba dem waaye def ko ngir teggi ak yàlla tabaraka wa taala ak li mu ñaanoon ba ñu nangul ko ko ñu ne fan la jële loolu xam nañ ne Isa alayhi salaatu wasalaam yonent la bokk ci ulul azmi waaye li muy foofa li muy am am yaqin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ëpp lu yaqin kon nag jëpp jëmm ju fi ñëw doon na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa batinan ci ak ci batin da ngay am ci yàqin loola lépp ba boo jaaree ci ndox mi loolu fu yaa ngi mel ne ku jaar ci suuf boo jaaree ci jaww ji yaay gën a dem picc yi doo daanu xam ne ci yàqinam boobu fu dogu woon ndox mi nekk safara balaa géej gi ndox dootu fi nekk safara fiy tàkk ba abadan ci kaw yàqin googu mu am yaqin boobu bu ne sidna Abubakar moo ko jëkk a doon sallallahu alayhi wa amoon na ci wàllu mag ka yonent bi jógee moo waraloon mu ne képp ku bëgg a gis dox ci kaw suuf na xool Abubakar ni wax naa ko ay yoon su fàtte lépp ngir sopp ko su fekk nag waxtaane woon naa ko sax ci bëccëg ñeenti xaaj la bu ci génnee na sax bu jëkk ji tax nit ki mooy taalibe bi bëgg gi mu sëriñ bëgg sëriñam wala bëgg gi ko sëriñam bëgg gi mu bëgg sëriñam moo ëpp njëriñ léegi sëriñ bi nee na sama bëgg gi ma leen bëgg du leen jëriñ dara seen bëgg gi ngeen ma bëgg moo may jëriñ bëgg bëggeel euh, Cheikh Abdoulaye Tabax nee na bala ngay bëgg sëriñ da ngay bëgg yonent bi ba da ngay bëgg yonent bi da ngay bëgg yàlla bëgg yàlla gi da nga bëgg yàlla ba doo gisati li nekk ci kaw suuf bu boobaa politique ngay soog a bëgg yonent bi ba fàtte lépp lu yàlla bind lu yonent bi loolu boo ci jigee bala loolu bala nga koo am da ngay bëgg sa sëriñ ba mel ne doomu aadama yëpp dañoo dee sa xol ba doo yëg kenn dafa nga yàlla bind kenn ku dul sa sëriñ boobu bi ma waxee ne bëgg ñeenti xaaj la bu gën a suufe Euh, lenn bu njëkk bi mooy li ma waxoon léegi ne bëgg bi jëm ci bëgg ki koy jëriñ nee naa bëgg ki nga xam ne ki lay la ko bëgg benn rek moo ci am njëriñ mooy yàlla waaye sa sëriñ bi bu bu la bëggee lool te ko doo ci yàlla rek moo la mën a bëgg moom te bëgguloo dara wala bëgguloo ko nga am nga jëriñu te yàlla bu la bëggee mën na laa bëgg ba loo def neex na ko bu fekkee nag yow yaa bëgg yàlla mën koo bëgg mu def neex na la bu fekkee da nga koo bëgg mu bëgg loo def neex na ko lu def neex na la bëgg bi gën a mooy bëgg bi nga xam ne da ko bëgg ngir njëriñ a pexeel moo a jëriñ parce a suufee lu tax booy séenul woon ci moom njëriñ doo ko bëgg kon kooku bëgg dafa am illa boo xam ne moo tax am na lu ko gëse kaw bëgg ñaareel bi mooy seetloo sax ñañ li nga mën am ci moom waaye nga koo xam muy yéeme nga bëgg ko bëggu gi yéem bëggu gi yéem ni nit ki yéeme dara ba yéem boobu xëcc ko ci mu jaxasoo xolam ba mu bëgg ko fonk ko ba nga xam ne buy jàkkaarloog leneen mu far ca loola ba ci leen ndax yéem loolu itam am na ñetteelu bëgg gi mooy gi gën a kawe mooy bëggloo ko ngir benn illa bëggloo ko ngir dara maanaam al mahabbatu bi zati aliya mel ne jaamu yi ñu waxee ne jaamu yàlla ñetti mën si la la ñetti martaba la jaamu bu suuf ak bu ci diggante bi ak jaamu bi gën a kawe jaamu bu suuf gi mooy ki ngay jaamu yàlla ngir bëgg dem àjjana wala ngir bañ a dem safara ngir ragal mbugal wala ngir bëgg yoon ñaareelu jaamu bi mooy nit ki jaamu sax ngir ragal mbugal wala ngir bëgg yoon dafay jaamu rek ngir topp ndigalal yàlla nga xam ne bu safara amuloon àjjana amul itam yàlla dina ko ko jaamu danaa ko jaamu ndax moo la sàkk lu mu ma digal danaa ko def boobu jaamu yàlla moo féete kaw géwal waaye boobu gi ko féete kaw mooy jaamu yàlla nga xam ne bu yàlla diglewul woon sax ku ko jaamu nga jaamu ko mooy ni sallallahu alayhi wa sallam waxe sayyidina Suhayb نعم العبد شعيب لو la يخش الله لم يحشه لم يحشه Suhayb bu baax a ngoog jaamu yàlla bu baax a ngoog bu la doon loolu yàlla it du ko mooy mukk maanaam ngir bëgg nga ko bëgg kon ñetti martaba yooyu la bëggeel am nit ki mu ngi jëriñu ci sëriñam ci kenn ñu bëggee am toll. bi suñu borom xoolee seetee ngeen di ko xooli jaam ñëpp mu seet xool xaadimu rasul gën ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko tànn ngir mu nekk xaadimu rasul mu mel ne caabi la yoo xam ne maa nga dindi jënd caabi mënu koo ko bindul moom donc xasaari rabbi futtihat li wa zaxzaxat li xayri la baaxi yaw xaw barka ba mu ko tànnee féetale ko ci béréb boobu la daal di jiitu gaa ñëpp moo tax mu ne sabaqtu bi sayyi qawman jaahadu zamanan ahya al-ashiya liman yahbus min naas sabaqtu man laazamu ilqaa maalihim bi kawnihi bi ala fawzin bi jannaati raw naa gaa ñëpp daañu nga xam ne bu jekk la ñuy jógoon biir bu jekk ci di ko sàkk ngërëm sama borom lu ma taxañal dama yoon bi ñu jaar ma jiitu leen bu yàgg. daañu nga xam mi leen moom raw naa leen bu yàgg ndax yàlla dafa faral man kaw li di lii waaw. mu doon wax ne tawaytu tariqal qawmi waqtan fi jaahiliyya yataqabbal haajaati bi uqubati waxtu may tag sallallahu alayhi wa sallam damay taxañ yoonu gaañu baax bi nga mi ñuy jaar jëm ci yàlla woon ci sëriñ bëgg waxtu ma taggee sallallahu alayhi wa sallam damay taxañ yoon wa dal di àgg man sama jëm bàyyi leen ci yoon yi ndax talaqtaratu lallahi bi maa faaqa moom matlabi minallahi rabbi wa rajaalam yuxayyir suñu borom eh, sallallahu alayhi wa sallam yow yonent bi sàkkul nga ma ci yàlla loo xam ne lii kawe na la ma doon sàkku man waaye daal sama njort sóolul am naa ko ba loolu amee ba mu defee noonu mu daal di nekk ci yàlla gën a sopp ci mbindeef yi ci yonent bi gën sopp ci mbindeef yi suñu borom yonent yëpp mu sopp loolee ci Ahmadu Bamba ba mu gën a leen ñëpp malaaka yëpp mu sofloo leen Cheikh Ahmadou Bamba ba mu gënal leen ñëpp wali yëpp mu sofloo leen ko ba mu gënal leen ñëpp. mbindam mu mu bind gënal yàlla lu dul alquran ak xadis gënal yàlla lu dul alquran ak xadis. dana tax mu ne iza kadaftul darsa arshul baaqi wa tabaxat malaaikatu tibaaqi waxtu woo xam ne bind na xam na daa xalimaam sukk ci daam. te ci kayit di tëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aras day jaayu malaayika yi ci teela aras dal di tàbbal si borom dal di fottatu ni kitaabati tegu taxta al arsi bayna tiraan ak bi fursi aw bindam day wëndeelu ci suufu aras malaayika yi di ko joxlante di ko fóon ak di ko màggal melayu yàlla ci kaw suuf digganteem ak jaam ñi muy béréb moom ci boppam muy béréb bi yàlla di seet ci jaam ñi muy yërmande yàlla ci mbindeef yi nekk gi mu nekk yërmande yàlla ci mbindeef yi tax mu ne wajhu lazi yuhibbuni yabmu yawma wujuhu su'adaatan yabmu képp koo xam ne da nga maa topp ba nga xamee ne ku texe rek nga sa xar kanam di leer bu keroogee sa xar kanam day leer yow mën na bëggoon ba kooku mu bëgg mbindeef yi ak yërmande jooju mu nekk yërmande yàlla ci jaam yi tax mu jëmale ci suñu borom ay ñaanal yu foor yoo xam ne jariñ yu ko kenn mboolem mbindeef yi la ko boole mu daf daan seet gis musiba mu saa borom yëkkati jëme ko ci jaam yi mu ne suñu borom teg ma ko man dong mu yem ci sama jëmm ji ngir bëgg suñu bëgg yoon këpp ak lab daal yi te mook fab raw gaaya waaw ba tey ci nekk boobu mu nekk yërmande yàlla ci jaam yi du topp benn jaam xaq lakin afawtu an jamii naas li wajhi rabbi man afawtu an illah bàyyi turran li wajhi man nafaahum li xayri tarmatan la suwaat faw noonu suñ jaar jaar moom ak li ñu ko def lépp nee na rus na di fayantoog ñoom wala mu leen topp xaq yawmal qiyaam rus na yàlla bi nga xam ne moo dox digganteem ak ñoom ba mën a duñ ko dara du ko fekk di jaar di gaare ñoom dara Cheikh Ahmadou Bamba ku gëmul woon l'islam sax moom ci boppam war tax nga gëm l'islam ndax bokk na ci addigat tasxeex yi moom ci boppam settalu wéru l'islam la di jëw la bu sax ci asamaan tedd lay ci borom tabaraka wa taala leeram dafa matal mu jur bépp matal wàll yëpp ak anam yëpp moom moo ubbi magasin yi barke sans borom yi tabaraka wa taala ci biir ak ci bitti dafa ak dina xadratul jabarut boole na yooni way jihaar yi ak sikkar way way sikkar ñi ak cantuk way sant ñi amul jenn jëf du ay jaam mata jëf ci lislaam moo xam mu fekk kaw wala muy ba mu ñëwul adduna lu dul bokk na ca ba bokk sañu ca mën bind na xasida boo xam ne dafa def ci bopp bi nag suñu borom ci boppam bind na ne xasida bii may bind taxaw na taxawaay bépp jihaar bépp xeex bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mas a xeex ak boo jógee ci loolu bépp xeex bu beneen jaam yàlla mas a xeex ci ci ci yoonu yàlla xasida gi taxaw na taxawaay ba mu mel ne kon àndoon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci xeex yi mu xeex yëpp keneen ku fi xeex ci gannaaw bi tam mu ànd ak yow ba sa xeex jeex xasida ga mooy saana ilaahi boobu loolu moo tax li wolof di wax sempi na raay bi moom mu sempi bopp xaaral xasaba sabab comme ni arab yi waxee ndax suñu borom daf koo jox xutbul aqtaab xutbul xaw fii fi ne woon yëpp la gënoon ca lañ amee mu booleel ko ko jox ko seeni wird jox ko weneen wird woo xam ne dafa boole lii la newoon ci wird yooyu am loo xam ne wenn wird ko woon suñu borom daf jox ko ko moom loo ko ko moom loo ko hadis moom loo ko mboolem xam-xam yi am njëriñ jox ko mboolem mazahibul arbaa ñeenti ngir yi nga xam ne moo nekk ci lislaam nee na suñu borom jox na ko mbóot ya suñu borom wërsëgale na ko ak aj ci taxañ néeg ba ñuy aji ci Makka day ñëw ko ziyaare di ko wër te fekk Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk ca limaale nañ ko ci góor yi suñu xam ne ñoom la gën a yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na ko al aqtaabu l arbaa gërëm nañ ko jaayante naag yonent bi ci bayaatu ridwaan ci tuufas garab ga bi mu nekkee ci géej gi bayaatu ridwaan mel na ne ñaari dëkkaale yonent bi nga xam ne mooy Aboubacar ak Umar ñi ñu denc ca wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara nee na moom mel na ne ñoom ci ja dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na géej gi na ci fekk yonent bi ku ñuy wax Kaab ak ku ñuy wax Hassan rawatina ñu dul ñoom déedéet weesul a ndax nee na mulkul aajil baaqil qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wa saani fi lqidam jërëjëf noonu baax na waaye dañ koy euh, ñu gàttal ko rek bu ñu dañ ko bàyyi rek. ko yàlla may lépp woowul jaam ñi ba ba ko suñu borom ne xul bii lu ji wool jaam ñi ne leen leeru leen ci man bëccëg yi ak weer yi ak at yi jëkkante ñëw di saxanteeg moom wëlle leen ngir bëgg di ko yàlla bëgg a gërëm gërëm di ko gërëm. muy xarit yàlla di xarit yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam di seen fas ci kaw yaxal bu mu nee na dal ni allahu ala xayril wara wa qaadami xayril wara bi wara borom beral ko loxo defal ko yoru gàtt wasila bu gàtt yàlla ci bopp nee na moo ma tegtal yonent bi yonent bi jàpp sama loxo ba dama yàlla ngi moo ma def juróom ñetti at ci nag su boo xam ne benn doomu aadama mënu ko dégg moom rek dama def wóoratu lax waaye ci ay ak juróom wala ba lépp fanweer ak ñett ci jëndee ko lu xam ne jaam na na ci xam ibrahim ba ko defee suñu borom daal di sotti mboolem xeeti tiis ak musiba ak balaa ci kaw jëmmam jëmm muñ ko ngir yàlla te at yàlla attan mu attan ko mu di ay tiis yoo xam ne bu daloon ci kaw ay montagne yu gën a dëgër daañu mokk rumbo mu muñ yemul ci muñ kontaan ci bëgg ca loole yemu ca mu sant sa borom ci loolu mu ko teg moo tax mu ne justu jëmee al aqabati tayya wallahu anni xattana alayya mooy luy aqabaat yi taxañ naa ko ko di wéy suñu borom sippil na ma lépp lu ñuy war a topp ak jàmm xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabin déedéet lii sax dafa lëm xel ba kenn mënu koo xam ku ko xamoon doo ko mën a wax wala doo ko sañ a wax ndax nee na duuna makaasibil ibadaatu maan taxarrubi kullal madaaya jamaat nee na sama bind bu ma bi bépp jaamu yàlla yées na ko mboolem xeeti jaamu yi yées dañu bind bu ma bind di taggal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñetti at boole na mboolem lu ni xeetu may foofu la xel yëpp gërëmee xol yëpp lëndëm mu ne foog si waaye bi xibaabil baax yi di leen si xaaree bi umrin baax yi. kawe naa képp ku dul man ci waxtaan waxante bu yàlla waxtaan ak teeg man ci loo xam ne amul dayo muy dund buy wéy ba faw ndax sama borom jaxase naa ak dund ak sama dund muy wéy ba abadan. ba tax mu ne xadisu ma sina ali dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri ne allamani ma kaana qabla alxalqi man kaana li bi karamin wa xilqi ne baana li kulli man lahu wilaya kawnin rabbil alamina aaya nee na iblis daw na tiit na ci xam ko fekkoon muy fexeel di lal pexe yi muy fexeel gaa yi gën a xeej ci yàlla ngir yàqal leen mu ne ko tuub mu def sëpp jariñ di daw dañuy mu nopp jaboot ba malaayka yi di ko reer nee na weeru koor moom loola na barke yépp nee na luy sama yëngu ak luy sama dal jubal na ko suñu borom nee na béyal sama yool boo xam ne duñ ko natt duñ ko wàññi duñ ko peese mos junduhu ba teewu misaan yi fii ba nga xamee ne yélam boobu sama natt dégloo na leen nee na bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jaam bu ne ñaari kër nga am kër ci àjjana ak kër ci safara bu fekkee ne yàlla dogal na ngay ko war a dem àjjana bis boo demee daañu la woon kër gi la sàkkaloo ci safara nga leen fi boo jaamul woon yàlla ci nga jëm bu fekkee ne ku nar a dem ci safaan ba nga boo demee daal. ndax ngëneel day ñaar waxoon naa ko ba tey ngëneel nga xam ne dañ koo jëf ñu jox la ko ki la wala mu gën la ragal yàlla moo la koy ëppale ndax waa ji ragal yàlla dëgg dëgg ragalam benn pepp ci jëfam moo ëpp doole ay ton ay toni angaar yi angaar ci koo xam ne kii ragalewul yàlla ne moom kon ngëneel loo xam ne jëfale ko may ki la dàq jëf wala mu gën laa ragal yàlla wala mu gën sellal moo la ko ëppale waaye ngëneel day ñaar nga xam ne nag du loo jëf yàlla ci boppam moo la ko jagleel rek ni mu tànne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kenn jaamugul yàlla def ko muy gën di nuyu ni mu tànne ci lépp lu mu sàkk lu ko ca gënal sàkk ci kaw suuf ay sàkk yoo xam ne parce li mu féete wala li ci jàkka yi wala kër yi wala yi wala béréb jàngukaayu alxuraan yi ay bërëb yoo xam ne amuñu nga neen mu demee ne ci marché yi ak bérébu moyukaay ak bérébu poy yi noonu la sakkee ci jamono yi jamono yu gën bis yi bis yu gën a tedd ni ci ajjuma laylatul qadar guddi juddu yonent sallallahu alayhi wa sallam weer yi weeru koor ba lépp daj nga neen loolu nga xam ne mooy al fadlu ixtisaas bi maanaam day soob yàlla rek mu defal ko jaam nga xam ne du loo xam ne di nit mooy ngemb di ko liggéey nga ne loolu ci la sëñ Tuubaa rawe yemu ca lu tee li man yadaaw min ibaadihi xayra minan dalika fadlullahi yuti liman yadaaw min ibaadihi xayra minan dalika fadlullahi يؤتي لمن يدفع من بابه غير لمن naa wàññi gàttal tuuti man comme gannaaw am na ay laaj xaw naa sax xam ngeen ñu may yendoo te itam ñaq naa waaw bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum ma ni moom aw doxin ba nga xam ne ci niñ koy anam fakk bu ko fakk fakk këral sël ne ko jaar na fu mu jaaroon su misaal ci ak lëf sallallahu alayhi wa sallam su mbor def wax ci alquran li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar mu ñu mën a jaaxal nit ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gën a xam yàlla ci mbindeef yi gën cee ragal yàlla gën ko cee jege ñu di ko tudd di tudd bàkkaar suñu borom naan ko dama laa ko fi ngir jéggal la li jiitu woon ci sa bàkkaar li mujj bu loolu amee dana war a seet wan xeetu bàkkaar la nga xam ne du suñuy bàkkaar ñun loolu sallallahu alayhi wa sallam sore nag moom du bàkkaar ba xam ne nax wali yi dana ko def loolu sallallahu alayhi wa sallam yomb na ko waaye li ñu xam ne xasanaat labraari sayyiatul muqarrabin ñi baax la ñu jàpp ne mooy la ñuy def muy seeni rafet rafet ñi gën a jege yàlla bu ko defee mooy seen i ñaaw jëf noonu la ah mais gën a sax maanaam moo xam ne mën nañ cee xuus ba mu gudd waaye béréb bi laaj ko ci lan mooy xeetu lu ñu tuddee bàkkaar ci kaw ñu demee ni ki yonent wala ñu jege yàlla ñooñu. waaye bu ko suñu borom teralee ba ne ko yàqal naka laaw maa tax a dem dem ko maa taxar suñu borom jéggal la jiitu wala fi mujj ci Amadou Bamba. fa la cee teg suñu borom may bu mu wax ne kabaa'iri qad maxaaha man maxaa lawma sama borom mi samay bàkkaar yu mag far na samay bàkkaar yu ndaw te la ñu mën a tuddee bàkkaar ci la yàlla ci moom. sallallahu taala wa sallam dafa ne sur li qawmi fa innahum la ya'lamuuna bi nga xamee ne yéefar yi fitnaan nañ ko gas kan nëbb ko ak ay cari garab ba mu daanu ne benn ca ñu dóor ko doj ba damm bëñam noral ba xanaa nga ñu soloon ba mu màtt ci jëbi. nga xam ne bu ñu ko dindee deret ji daf koo sang am ci saaba yi ñu seen xol tàng bañ ne ko na nga leen rëbb ñu dee da nga mu ne mu mer ba ko nit xam ne mer na mu ne suñu borom yi yónneewu ma ngir may rëbbee wala may ñaanaaral suñu borom na nga jéggal sa jaam ñi dañoo xamul rek. di ko ci tedd jooju mu am sallallahu alayhi wa sallam si Amadou Bamba roy na ko ba tax mu ne afootu anil a'daa'i turran li wajhi man nafaahu li ghayri sarmadan lastu alfaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko suñu borom ne inna fatahna laka fathan mubinan ubbi nañ la ubbi bu bir ubbi nañ taxoon leeral ko def ci ci xeeti xam-xam loo xam ne lu waxtaan ci dara xajul ci béréb bi te Amadou Bamba suñu borom daf ko may ci doon bu ko doon mu wax ne fataxa fatxan lam la qatt wa awdu lam yura li man xayaati sa yara ridan mu diom fee suñu borom moom ubbi na ko ubbi boo xam ne masi fu ko gis te def ko gisati mukk sallallahu alayhi wa sallam dafa ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi suñu borom yar na ma rafetal na sama yar mu wax ko ngir sant boromam Cheikh Ahmadou Bamba ni ko dan rabbani annaafiu alwahaabu ashkuruhu ma dumtu hayyan bi qawli alhamdulillah borom njëriñ lu bari li di maye waa kon yar na ma yar boo xam ne maa ngi ko ci sant ba faw ci di ko sante alhamdulillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo sellal laabal ko ba laabal ahlu bayt bi maanaam mbokkam yi ko jege alquran ne wa yuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera mboolem koo xam ne sëriñ nga sëgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wér na ne doo dem mukk bu fekk boo nekkoon ci la gën a naqar yàlla it bala ngay dee suñu borom dana la walbati ndax li di daan ko mu rijisa ahlul bayt bi suñu borom ne dana dañal bone teg li wala di wax bone dana ko dindi ci yéen amul bone bu yées bàkkaar wala safara gannaaw dañal na nag kon la bon safara ak bàkkaar lay jëkk a dindi ba leen ba suñu borom jaglee loolu ñi nga xam ne dañoo takk ci ala bi sallallahu alayhi Cheikh Ahmadou Bamba ko kan dafa ne wala laayinu li siwa iyaani wa xaabatil xukaam kal aqyaani iblis dëddu na wan gannaaw sama njaboot te attekat ya kàngam yëpp li ma umpale wala ñu wan ma gannaaw perte nañu mais daxaltu nafsi wa jamii ahli fi jibi afdalil wara min fadli sama bopp ak sama ñeñ tàbbal naa leen ci jibee gën ci mi def muy borom ngëneel leen wajhu allazi yuhibbuni yabyaddu wa wujuhu suwada tabyaddu islam dafa ne laa yaqulu imaanu ahadikum sallallahu alayhi wa sallam wax ci boppam xataa akoona ahaba ilayhi min ummi wa abihi wa axihi wa zawjatihi ko bañi gëmu kenn du mat ci yéen ba ba tey nga xamee ne man yonent bi maa la gënal sa ndey ak sa baay ak sa soxna ak say doom loolu sallallahu alayhi wa sallam te Amadou Bamba ñu ko doon ne shaqaa man lam yahwani qad kutiba wa kawni al abd al xadima wajaba képp koo xam ne sopp na sa borom bind na ca téeréem ba mu dul far ak texee bi. seetee suuratul jinni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo yebal ci jinne yi ak nit ñi ba mu jógee Faayis day jàng di jinne yi ñëwee di déglu alxuraan bi ba ñu delloo di waar ña ñu dëkkaloon inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrik bi rabbina ahadan saar wi wàcc moo xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ay jinne doon nañu ñu déglu te gëm nañu Cheikh Ahmadou Bamba ñu ko doon nee na bi yata'allaqa alladhina aslamu min jinni asri doona man la muslimu jinne yi nekk ci islam yëpp jinne yi tuub yëpp ci sama jamono man maay jël sëriñ ci man la ñu jébbalu mu wax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rafa'ahu fawqa al-baraya rafi'u minhu bihi tabi'ihum al-manasu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom mi aji yëkkatee yëkkati na ko ba mu ci bindeef yépp lépp njëriñ ñu am ci barkeem lañ ko am ci moom la leen di jëlee xadimu rasul ñu ko doon ne darajati taalu wala sa tan xafid wa man naxaa min al wara xafid xob yëpp sama daraja day yëkkati ko ba faw te du daanu mukk te képp ku ku ma jéem a daane yàlla daane la te dootu jugati mu wax ci yonente bi salaa sallam ne kawnu na abdillahi sayid al wara baana li kulli man xijaahu yaa nekk gi doomu Abdullahi nekk mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam di sangu mbindeef yépp leer na ci képp koo xam ne yàlla leeral na sa xol loolu du ko suñu borom defalee yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax loo ko sëñ Tuubaa mu wax ko moom mi ko doon defalee baana li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamina aaya képp koo xam ne suñu borom defal na la wilaya bir na la ne amuloo la ma tudd lu kéemaanu yàlla la alquran ba mu dee leer bu suñu borom na mu mu mat te yéefa yi fas ko yéenee fay alquran na yuriduna yutfi'u nuura llahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurihi dañoo bëgg a fay leeru yàlla ci seen i gémmiñ te yàlla kat day matal leeram ji doonte ñooñu naqar na leen ba ñu fexe itam. Ahmadu Bamba mi ko doon dafa ne rafa anil quran rafan xafada man saahu taqaddumi fan xafada alquran yëkkati na ma yëkkati boo xam ne képp koo xam ne jiitu bi ma jiitu naqar na la yàlla dana la daaneel. sallallahu alayhi wa sallam dafa xamoon boromam ba du nelaw waaye ba dem gëmmee itam xolam du nelaw moo tax Sëriñ Tuubaa ne wa aynuhu kaanat tanaam wa qalbuhu lam yanam si Ahmad Bamba mi ko doon nee na xal bi dabdiru aayat tuuri fil xikama bu ma gëmmee mel na maa ngi nelaw te sama xol mu ngi settantal aaya alxuraan yi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee képp ku ko mooy safara nga jëm diine jëm indi képp ku ci nekkul yaa ngi aw yoonu safara alquran ne inna diina indallahi lislaam mu diine ji yàlla reconnaître ji mu nangu mooy lislaam dong yamul ba ko doon dafa dafa ne tawaf kulli man alayya ankara inda ilahi wa nabi dañuy iskara képp koo xam ne weddi nga ma sa dem màkk di wër kaaba ga yàlla du la ca sant yonent bi du la ca sant yàlla borom xamu ko ba yàlla ci boppam tagg ko ci alquran wa innaka la ala xuluqin azimin suñu borom bind na la bind bu mag maanaam bind jox na la jikko ju mag lan la Sëriñ Tuubaa wax ci bopp moom mi ko doon dafa ne baahabi allahu kiraamal xurraa bi baqaa yi nabiye sarra sama borom xel leen doon na ma gaayam yu tedd yi mu gën a fonk ni leen ana ku gis ku mel ne kii te yonente bi salaa sallam day bépp ci sama dund gi may dund feeg maa ngi fi di ko teg Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha bi ñu ko laajee lan moo doon jikkoy Muhammad salaa sallam dafa ne xuluquhu alquran alquran dong mooy jikkoom Amadou Bamba dafa ne fassara lii allahu tabaraka wa taala alqur alif lam mim bi awrastuka laqantuka mallaktuka alif gi def ne ko awrastuka alkitaaba dolloo naa la téere bi mooy alquran laam gi def ne ko laqantuka alkitaaba sanaa la maanaay alquran mbir mi def ne ko mallaktuka alquran moom loo naa la alquran ba tey ci fortu nañu boobu nga xam ne sëñ Tuubaa dafa ne maqaamaatu xayri xalq an xayri rabbihi muxayyabatun fa taqra an suurat an-najm maqaame dem ci ministre sallallahu alayhi wa sallam ku dul boromam ump na la boo ci bëggee xam lu tuuti na nga jàng suuratu najm mooy sar wan najmi izaa hawaa xawoon naa ci waxtaan tuuti ci communication ba fële euh, waxtu wi gàtt na bu ñëwee ci laaj bi alhamdulilah nu waxtaan ci bu dul lalu nu wéy waaye li fi Amadou Bamba tontoo dafa ne wali qaada sirran raaba an xayrihi al muhyi suñu borom wammatal na ma jox na ma mbóot moo xam ne ku dul moom yàlla umb na la. mu teg ci axfaali yasirran a laahu xubban wa laa ilaha illa allah mbóot ma gën a sell ma ñu ñëwal suñu borom ma koo lëmbal ngir sopp gi ma topp. sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ndax dafa am xadis yu mu wax yoo xam ne nit mën na caa déggee ku sa xam matul ne am na ku mel ne moom wala ku ko xaw a ëpp daraja ndax dafa ne. bu ñu ëffee buxte bi ëpp ñaareel danaa yëkkati sama bopp fekk Moussa laxatu ci këru ci teere arab du ma xam ndax def maa njëkk a dekki wala dañ koo fay dee ga mu dee ci ba mu ne suñu borom dama a gis naa gis xoolal ba lii la gën a dëgër moo ko feeñoo te mu mel nan meloon nga xam ne mën nga maa gis suñu borom feeñu bañ woon bañ woon nooy ba mel ni nekk pënd boo xam ne dafa tag ci jaww ji amul sax diisaay bu ko tax a wàcc Moussa xam alayhi salaatu wasalaam ba xim mu ne xaw ma ndax dañ koo fay xam boobee mu xamoon moo tax mu njëkk a dekk wala déet gannaaw am feneen fu mu ne amul yellul benn mbindeef di gën Yaxya ibnu Zakariya ndax bépp jaam bu mu doon yemal xiyam da nga daje suñu borom mu ne la lii yaa ma ko tooñoon jéggal naa la ko wala topp naa la ko lii yaa ma ko jaamoon nangu naa ko wala koo ittewoo loolu moom dong la ko sama borom defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen kenn gën ko ñu nekkoon kooku moom it bokk na ci moom Moussa mu dellu wax beneen ne ñu ne ala Yunus ibn Matta bu ne dañ ko yónnee wax ne wa ba mu demee waar na leen waar woo leen woo ci yàlla ñu bañ mu di leen sip mbugal mu leen yàlla war a fugal ñu di ko kekkantoo di ko laaj mbugal mi kañ la mbugal mi kañ la ba mu wax ni leen waxtu sàngam la. waxtu woowa jot ñëwul mu xaw faa xat dal daw jënd dëkk ba ba mu duggee ca gaal ba mu dugg gaal ngay bëgg a lab duus yi di jëlaañoo ngelaw li rib bi borom xam-xam ba ca nekkoon ne am na jaam buy daway ci sangam moo dugg ci gaal bi moo tax gaal bi nar a lab ñu ne xamuñ ko mu ñu ne nañ tegoo ay bant buñ tegoo bant ku bant bi dal ñu xam ne yoor ba ñu tegoo bant mu dal ci yunus alayhi salaatu wasalaam ñu fab ko sànni ci géej ga ngaa la for ko wan ko dal di nuur ba tëdd ca suuf ca ndittal gi ca ban ba mu boole ñetti guddi guddi maanaam bu boole ñetti lëndëm bi biiru jën yi ak lëndëmaayu ndox mi ko tiim ak lëndëmaayu guddi gi wanaa daa fanaa daa ci xurumaatin salaasin laa ilaha illa anta subhanaka an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu leen ma gër bu leen ma xam la fadli ne ala yunus ni mataa yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubluwu ci ne gënuma yunus ndax yonente yunus waaye dafa bëgg maanaam araada bi nax yal jihadi anillahi dafa bëgg a wane ne yàlla amul béréb bu mu féete amul fenn fu muy nekk bàyyi fenn te xajul fenn te dara ko ba di ko ëmb ndax bépp béréb yàllaa ko bind te ba mu ko bindagul fa mu ne woon bi mu ko bindee fa la nekk ba tey kon dafay wane yunus ci maanaam ndittal géej googu mu nekk ca lëndëm nga ni mu suufee sallallahu alayhi wa sallam ba mu ràññaanee yéeg ba nekk xaaba xaw sa ni foofee gënu la jege ci Yunus nekk loolu la ci bi nga xamee ne nag laaj nañ ko ne ko yow yaa gën wala kan moo ci yonante yi mu mu am kersa mu di toog ba ca ana awalu awalu shafirin wa mushafiin ana awalu man tansaqu anhu al ardu ana wa sayyidu waladi aadama yawma al qiyamati wala faxra man man la foofu di njëkk a xaar ma def ci génn ji man la sama borom di njëkk a jox ndigal maram mu jaar ñi man maay ki nga xam ne maay sangub doomu aadama yëpp waaye du ma daw kon bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana sayyidu waladi aadama wala faxra man maa gën ci doomu aadama yëpp te du ko damoo te Ahmad Bamba ko gën ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo wannu woon ci ñetti junni malaayika ñu di ko xeexle ca Badar ci Amadou Bamba dafa ne li qaada ahla badrin al usuda man zahzaha al wasiya wala suuda suñu borom wammatal na ma waa Badar ñu di ma dimbali bañ ko laajee waa Badar ñooñu ci bis ba nga xamee ne gi dañ ko def lu mel ne magasin boole ko caag ay soldat soldat seen kilifa wax leen ne leen ko naqaral di leen ko xatal di leen ko soxare na ngeen gën a mën ñu di ko soxare ba fitnaal ko ba fitna ji ëpp moom itam suñu borom wallu ko dimbali ko ci ahli Badar bi ñu génnee def ci ñu daan def seen i exercice ñu gis waa Badar ñu dekk diggante asamaan ak suuf war seen i fas war seen i jaaj raglu raglu boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko gisee kenn moo di ci suñu bopp seen bopp amul sikk ci ne sëñ bi moy mooy sababu lii ñu dikkee di ko ko laaj mu wan leen ne daal moom yëgul loolu sax xamu ci dara fekk xam na ko dañ ko laajee nag ne ko waa Badara ñooñu la wallu woon ndax te muy ay malaayika ndax Seydina Jibril la def mu ne mooy seen njiit kon ba fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey te muy kenn koo xam ne suñu borom wallu na ko ci malaayika yi nga xale Badar seenu dellu si si dimbali kenn xamalu ko kenn dul si Amadou Bamba. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom mas na koo yedd ku ñëw Abdoulaye ibnu Ummi Maktum gumbale woon boo xam ne dafa amoon ay laaj yu mu waroon a laaj yonente bi ci lislaam ngir dimbali ko sallallahu alayhi wa sallam xër gi mu xëroon ci sangi màkk yi yi nga xam ne ay kilifa la ñu tuub ndax buñ tuubee daal ñu yóbbaale yi def ci dootuñu am difficulté yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xaw koo sàggane jublu ci walit moomu ba mu ko defee suñu borom yeddi ko ci adana wa tawalla an jaahu al-ama wa ma yudrika la'allahu yazakka te Amadou Bamba ñu ko roy moom itam am na fu ko suñu borom yegg nee am na béréb bu ñu ko yóbbuwoon muy béréb bu yaatuwul béréb bi ci boppam dara soppiku ci mu mel ni mu mel mu yàgg ci yàgg boo xam ne béréb bi xaw ko sàppi xaw a sàppi ko xaw a sàppi sans borom jàppee sa bopp ñu ko ci. bépp boo xam ne ay melentaan yu doon ne ay cuuj maanaam melentaan yu rëy ñoo fa nekk sam ko te sañu la waxtu sañu la bëj bëji sañu la yëngatu loolu moo tax naadumul xawaarij wax ne namlun kamit li ruqaayi juubi fii ibanin yulqa yil marku lam yaxmum bi ibraari lor gi ko doon lor itteewu ko sax xor ne ko ludul ci boromam sallallahu alayhi wa sallam nee na jëpp doomu aadama ci yàlla sàkk am nga seytaane man suñu borom ma ci sama seytaane ba mu tuub nee na seytaane mas na koo dikkal fekk mu julli di ko jéem a yàqal ànd na la wund suñu borom may ko kàttan mu naj ko bal mu yëg ni lan yi ko ba mu yëg set boog lan yi ci loxoom mu ne façon naa ko yéene yeew ba suba ñëpp gis ko waaye ma fàttali ko sama naan Souleymane li mu ñaanoon suñu borom ne rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab suñu borom nag ma may nguur boo xam ne keneen dootu ko am suñu borom tàggatal ko jinne yi mu di leen liggéeyloo di leen yónni mu fàttali ko ne bëggu la raj raj wax Souleymane ci ñaan boobu mu ñaan suñu borom mu bàyyi bis mu dem. loolu itam ko Cheikh Ahmadou Bamba ko. daan na fi mu ah faral naa yéen a sëlaale kër bi jëm moo waxoon léegi. yéen dinañ leen isla isla islam waxoon naa ko ne islam sallallahu a wa sallam mooy indi diine yoo xam ne ku si nekkul perte nga kon dañ leen yàqul man xaaral seen i xilaafu li mawdu li ahlihi xilaafu képp koo xam ne wuute nga ak man maanaam jaar nga ci fudul sama yoon bu keroogee a yu tal yoo xam ne ay kik rek nekk si béréb ba nekk daañu la wàmmat jëmale foofa. waaw ci am ngant kay bokk ci waaw imam Malik wax na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jëpp aji wax ju mu doon la nga wax lu ñu war a seet la lañ ca war a nangu dañ koy nangu lañ ca warul la nangu kenn du ko nangu ba mu des borom bi muy yonente bi sallallahu alayhi wa Cheikh Ahmadou Bamba ñu ko doon dafa ne ajiru lazi naazaani wa lam yatub shaqaawatun tadumu fi ummil kutub képp ku xëccoog man dara te tuubulee ko ak pay moo di taxee di bu ñu bind ca ndeyu téere yee dafa dañ Thank you. ci gannaaw loolu yoo xam ne kenn du ko waxtaane ca gannaawam am na yeneen mbir yoo xam ne kenn xamul ku dul yàlla ak borom maanaam borom mbir yi loolu mooy liy jëf kéemaan yu yéene yi ay mbir yu bis gën yoo xam ne mooy jëfandiku ci jaam yi moom la lay soppandikoo moom ci boppam wuutu borom jaam yi ci jaam yi moom xel yi moom xol yi di ca jëfandikoo ba moom yëf yi li dul nit sax ka nekk ci kaw suuf day benn naar bari xam-xam parce que waxtaan ba mu ne am na naar bu ma sa tawat bi suñ bi nekkee gànnaar tawat yoo xam ne jaaxal na leen ñu seet parce que tabib yëpp mënuñu si dara borom xam-xam yëpp mu jaaxal leen ne bi nga ko waxee sëñ Tuuba mu daawul bind téere dafa daan ñaan rek wala mu tibb suuf jox la mu bind téere jox ko ne ko na ko takk ba mu ko takkee mu wér wér gu gaaw bu leen jaaxal naar yi ci seenu dañ ko fa ñu def ci téere bi ne nañ seet jan aaya la ci bind ñu ko seetee ñu fekk mu bind ci min abdillahi wa xadimi rasulihi ila maradi fulaani ibra bi indillahi mel ne kuy bind lettre bi ji kuy bind tawat ji lettre lettre bi mi ngi jógee ci jaamu yàlla bi nga xam ne mooy xaadimu yonent bi mu bind ko tawat diw dina wér loolu lañ ca fekk am na jëmm mu ne xel mi dafa réer ndax dafa yoralum àttanul mu doon nit ku tedd dañ ko ko nettalee dafa laaj ndax dana saaga ndeyam ñu ne ko ci la dëkk mu ne dana saaga bàyyi ma ñu ne ko ci la dëkk mu ne dafa yoralum àttanul deful dara lu fekk na ba muy jàpp ba mu jàppee ba àgg ci suuf bàq bi mu doon jàppee jox leen jox ko ne leen bu ngeen demee na ko laal mu dal di wér naka noonu la lépp daan dégg ndigalam ayaa baxru waxid laa tusalli géej gi mu xut ba woon ba léegi la mu ko digaloon ca la nekk. am na ay jagle yu ko sama borom jagleel yoo xam ne ci moom rek la yem li mu am ci yoonam bi ci jëfandiku ci xoli jaam ñi ci tarbiya ak tarqiya borom xam-xam yi xamuñu ko borom xel yi xamuñu ko am na def boo xam ne murid yi rek a ko gis waaye ñun góor rek la ñuy gis. léegi Cheikh Ibrahima Fall ñi i gën a jommi ñi sëñ Tuubaa gën a jommal dañ koo laaj ko na nga def ndax yow xam nga sëñ Bamba mu ne li ma xam sëñ Bamba de mu ngi mel guy gi gën a rëy ci ndax bi ci yéeg ci ndax bi li mu dar ci guy gi li mu laal rek lu toll noona ak la def te guy ga noonu la am xam ci sëñ Bamba maanaam foofu tollu rek la ca xam ndax Ibra Fall majtuub la te Cheikh Ahmadou Bamba kaamil la al kaamilu man laa yutu nuuru maarifatihi a wara'ihi benn wet rek la ci ay junni junni wet yoo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba làmboo na xool ko day yëkkati nit di ko yéege ci yàlla asamaan yi juróom-ñaar buñ ko boolee mëtul ab nëbëm mu ngi demee ni ci moom ne bépp suuf bépp suuf bu ñu sànni ci mën ndax moom ci diggante ci nit di xefe ci mbarum bëtum kaw mi dala ci mbarum bëtum suuf mi ak fi muy yëkkati ko lu ma téeméeri junni ci ay sekkare suñu borom dana ko feeñu sekkare bu ci nekk dana ko jox xàqam ci wet ak ci màggal ak ci yëpp ak ci topp nga xam ne juróom-ñaar junni siddiq buñ ko wóotu woon ci laxasa boobu ñoom ñëpp ñu seey nga xam ne noonu la nekkee woon noonu la doon yokkoo ba faw ba ñu ci jóge waxtu wu teewee ci pays benn jëmm du mën a ci lu du ndigalam boo ko defee ci lu wuuteeg ndigalam da nga ragal suñu borom ci sa ngëm sax nga bokk ca saay-saay sax. waxtu woo xam ne ruux mat na mat ga gën a kawe ci mat yi day tàpp ci alxaqiqatul muhammadiya di lenn ak moom. bu ko defee day mel ne benn cër ci jëmm bu sallallahu alayhi wa sallam day jëmm ji moom muy loxo bi muy bopp bi wala muy tànk bi muy leneen benn cër ci moom. am na yu bëri yoo xam ne waxtaan bi xaw na guddi te sonn naa loolu da ngeen ma koy du ma ca jaar dama koy tëb su ne ay laaj dana am maa defee ba ko laaj yi itam bañ a bari lool. li nga xamee ne lan lépp nekk na ci géej gi ba jóge ci ak liggéeyam mat mu war a génn si ndax na al ayatul xaa'ila inna allaha ishtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna ila axiri al ayat وما هي الشريعة المسخرة وما هي الحقيقة المنورة وما الفرق بينهما وما الفناء في الله وكم من مرة من المراتب يمر بها العبد قبل وصوله في الفناء بالله محمد مصطفى سالم dafa lamboo ay laaji laaj radiyallahu anhu moo ajeg nit ñi da ca topp la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def xajjatul wada ci xuruuf yi nga xam ne ci la ay wàcc xuruuf yu metti la ndax xam nañ ne waa maanaam saaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi biy jógee Makka gàddaay di Madina ak nawet fa njëkk am ba mu daanan jeex xaat la ñu xare Badar muy atum ñaareel mi atum ñetteel ma la ñu xare Uhud mu metti lool ñu xaw leen a gañe atum ñeenteel ma itam la xamraul asad ci lañ ko xare moom ñeenteel ba ak juróomeel ba ci lañ def xaswatul ahzab ak xaswatu bani qurayza ak bani nadir muy ñeenteel ba ak juróom juróom benneel ba juróom ñaareel ba ba ci juróom-ñetteel ba la saar woowu wàcc fekk na saar wi dañ daan wax ne sallallahu alayhi wa sallam waxtu woo xamee ne aayaa ngi wàcc dana diis ci moom diis goo xam ne waxtu wi gën a sedd ci jamono grise day ñaq bay sedd sedd ñaq mi ci seen ndax fooraay duñ ko laajee wax yi nam lay dikkale dafa ne ñaari xeet lay doon benn bi day dikk malaaka mi amee melaw nit wax ma li muy wax dem ma mokk ko Isa day mel ni jóolóol buy tëgg moo ci gën a metti ci man bu yëngoo ba bàyyi ma xam li mu wax ñaareel daana def waxtu woo xamee ne yëpp ne mbir maa koy jëlee mu tëdd ne nañ ko sàng daana def ci moom taasir boo xam ne ku mu jege bu la laalee rek nga damm wala mu metti lool ci yow waaye loolu lépp ci gëm tracté bu muy def ak tàmm gi mu koy tàmm surut tëwba ci wow saar lépp wàcc ci kaw ci moom fekk mu nekk war ci kaw naagaam boobu ñu wax taswa xam nañu ci saar woowu ci xare Tabuk bi ci juróom-ñaareelu at yooyu xare bu metti la woon ndax fu sori lañ jëmoon Arabie Saoudite lu tàng la te néew ndox yoon yi itam amuñu woon daanaka ay yoon dañ daan fetal di yéeg ci ba jeek a wàcc amuñu woon yóbbal bu doy ndox jafe woon na ba tax na am na ci saaba yi ñoo xam ne sax ku nekk xam na ne seen ngëm kenn ci werante waaye metti waay ba tax na ñu ruusaan woon def gannaaw bokk na ci ñett nga xam ne ci wér gi seen gëm wér ba ñu bokk ci awliyaayu laay yi suñu borom jàppee na leen ko ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle ne fekk am na ci ñoom ku yeew boppam ne balaa yeewi ko rek yonent bi ci boppam moo koy yeewil boppam bi ne sañ ma ko yeewi bala ma cee wax ak kenn danaa xam lu ci suñu borom dogal moo may ñu toog lu a xam leneen ñooñu jéggal na leen ñoom ñi jullit ñi waruñoo fab seen bopp teg ko ci kaw lu metti ba néeguñu caa dem waruñu ko wacc mu di ca dem ndax bépp jéego bu ñu jéggi àll ko moom ci yoonu yàlla suñu borom du ko fàtte dina leen ko gindeelu yiw xool wu ñu dugg tund wu ñu yéeg lépp ay tuyaaba ak xeewal lay doon ñoom xamal leen ne suñu borom dafa jënd ci jaam ñi seeni bakkan ak seeni alal jaaye leen ajjana lu tax ñu ne shahid maanaam ku dee ci jihaar doo am laaj too sëñ du la sang sax duñ la jullee dañ fab rek suul yére yi nga doon xaree moo lay seere yomal xiyaam shahid lu tax aajo woowul jullee aajo woowul sang bi mu jaayee bakkanam yàlla la léppam génn ci àdduna ku dee dara ci àdduna lañuy ñuy xisaab ñoom moom la jullee ak di ko sang ngir bëgg koo setal bëgg koo sellal limam Abu Hanif nee na doomu aadama waxtu woo xam ne ruuxa ma ngi tàmbalee génn ci yaramam day mel ne bëti kese bi nga xam ne amatul àtte kuy dund day jàlloo fa mu juddoo ba fi mu toll di dee lépp lu fi mës a jëf li ciy bàkkaar dana ko seexlu bañ ko ragal ko ba nga xam ne danañ ne siiw tax ñu tàmbalee ko safara tam bañ a gis melo yu sibu yooyu yu raglu yu seexlu yooyu nga xam ne mooy jëfam woon waa ji nga xam ne moo jaay yàlla bakkanam deretam ak alalam di xeex ba ñu rey ko moom suñu borom daf ko sellal ci loolu muy koo xam ne li tax ñuy xisaab nit mooy loo am ci àdduna nit ki du muy génn di ruuxam di génn yaramam lépp lu mu miinoon ci àdduna wala lu mu bëggoon loola day diisal ruux gi ba génn gi day metti loola day mel ni day xëccoo moom lépp lu mu defoon ci bàkkaar wala lu mu fi loo xam ne xolam dana ca nekk day xëccoo day tax mu nekk xëccoo boo xam ne day metti génn ki muy génn ci àdduna aji jihaar ji xare ji moom yooyu ko jaayante yàlla tax ne amu ko moo tax muy julo xam ne bu ëpp bénéfice la suñu borom ne hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi wa rasulihi fi sabilillah ndax du ma leen tegtal yaxantu maanaam commerce boo xam ne daf leen di musal